ñu tàmbali saar bu bees di saar boo xamante ne ni nag saar bu yéemee yéeme la bari ay njariñ lool yoo xamante ne ni inshaa allahu taala même niñ koy gis ci lu gaaw kese di ñuy gis njariñ yoo yele lenn ci yoo yéle bu soobee suñu boroom tabaaraka wa taala saar bii nag inshaa allah dañ koy xaaj ñetti xaaj moom ak faatiha voilà boo ko defee ñu matal li nga xam ne mooy mooy fanweeri xaaj yi nga xamante ne nii moom la alquraanu rabbil alamin muy salaasuuna juzu la muy li nga xam ne trente fanweeri yu xaaj loo ko defee nag insha allahu taala kon nag saar bii tey lañ koy tàmbale walillahi alhamdu wal minna buñ demee ba benn benn wàll dinañ fa taxaw après tàmbaliwaat beneen boo xam ne beneen wàll lay doon ak bu mujj bi nag moom la ñuy booleeg suuratul faatiha bu ko defee ñu tëj ko bu soobee suñu boroom tabaaraka wa di ñaan moom ni nga xamante ne nii moo ñu mayoon ñu daal di koy tàmbali dañuy tàmbale suuratu naas yal na def ñu daal di tëje li nga xam ne mooy suuratul faatiha wa ma dhalika ala allahi bi aziz te lool de jafewul suñu boroom tabaraka wa taala suuratul baqara moo saar bi mooy ban saar albaqara <clears throat> comme niñ koy gise ci biir saar bi mooy nag mooy nag voilà mooy la vache loolu mooy albaqara loolu nag moom lañ tudde saar bi te turu saar bi ci biir ci biir moor saar bi lañ koy gisee ci nettali waa banu israil moomale alayhi salaatu wassalaam <clears throat> saar bii nag boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ñoom dañu ne comme niñ ko jëlee li ëpp ci ñoom loolu lañu wax mooy saar bi nga xamante ne nii mooy li njëkk wàcc fi nga xamante ne mooy madinatul munawwara ala saakiniha afdalu mooy saar bi njëkk wàcc bi yonente bi alayhi salaatu wassalaam daal di gàddaayi medinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam <clears throat> léegi nag loolu moo tax saar bi saaru Medina la voilà léegi nag bon am nañu naan laay bi nga xam ne nag moom moo mujjee wàcc ci alquran ci saar bi la nekk te mooy ba nga xamante ne nii mooy ñaar bi ak ñett ak ak juróom-ñett fukk ñaar bi ak juróom-ñett fukk ak benn waaye loolu wax jooju euh, buñ ci ñëwee insha allahu taala dinañ gis ne insha allahu taala du loolu noonu en tout cas. Ah, du mooy lii nga xam ne moo moo gën a moo njëkk moo moo mujje wàcc ci li nga xamante ne ci lu ñu joyal inshaa allahu taala saar bi nag saar la bu bari ngëneel yoo xamante ne nii mooy yépp duñ ko mën a wax waaye doy na ci rek li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam <coughs> daal di wax ci xadiis bi nga xam ne mooy xadiisu mawlaana abu hurayra radiyallahu taala anhu wa arda taal imaamu ahmad ak taalibeem bi al imaamu muslim rahmatullahi alayhima daal di koy solo al mawlaana abu hurayra <coughs> radiyallahu anhu mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam neena bu leen def seen kër yi li nga xamante ne ay bàmmeel ndax bàmmeel ya xam nga nit ñi duñu fay nekk ak ña fa nekk du lañ fay toog di jàng alxuraan ak tamit nit ñi duñ fa di nekk di jàng alxuraan mu ne te saytaane day daw kër gi nga xamante ne nii wala néeg gi nga xamante ne nii dañ fay jàng suuratul baqara waaye naka noonu la ci ngëneelam yooyee la yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax ba léegi ci xadis boo xamante ne nii mu ngi ci suur moo ñoom ñi ñu la tuddal sànk ñoo ko solo muy al imaamu ahmad ak taalib bi daal imaam muslim ibnu al-hajjaaj al-qushayri an-naysaabuuri rahmatullahi alayhima ñu jële ko ci al imaamu abu umaama al-Baahili radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma radiyallahu anhu wa ardaa mu ne dégg naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam naan jàng leen suuratul baqara ndax fa inna axdahaa baraka wa tarakahaa hasra wala yastati'uhaa al-batala yonent bi alayhi salaatu wa salaam nay di xe di xemmemloo tey soññ tey digal ñi nga xamante ne ñooy jaam yi naan leen iqra'u ay waay jàng leen suuratul baqara saar bii nga xam ne mooy suuratul baqara dee leen bari lu ngeen koy jàngi fa inna akhdaha baraka gis nga ak jàppam téye ko te di ko jàng di ko doxee li ci ne ak loolu la te du ko settantal loolu de baraka ab barke kese lay defal ka nga xam ne moo koy jàng ak lu ko wër watarkaha hasra kanta ba ko moom ne ko fi dégg di toppatoo yeneen yoo xamante ne ci ay romaawa ki ay film ki cinéma ak gaa yoo yële wala sax ay yooyu yoo xamante ne voilà damooy lii dafa gën waxu borom bi tabaaraka wa taala liyomul nag waxu keneen voilà mu ngi noonu le kaddu borom bi tabaaraka wa taala wute nag leneen looy jàng mu ne nag ba ko fi nag di toppatoo leneen loo xamante ne nii du luy jëme ci lii loolu moom xasra ak rëccu kese lay doon ngir ngir boroom wala yastati'uha al batala te nag ñi nga xamante ne nii mooy mooy mooy mooy mooy mooy njabarkat yi manum ci tus mooy manuñu dara li nga xamante ne nii te ñoom ñi attanuñu suuratul baqara ñoom ñi nga xamante ne ñooy ay ku al kuhaanul xubasa ñoom ñi nga xamante ne ñooy ñooy ñooy njabarkat yi suuratul baqara da leen di déranger comme que day dàq saytaane te ñoom ak saytaane yi ñooy dund ñooy lëkkaale loolu moo tax ñoom duñ ci man dara te mënuñu ci dara de moo tax bokk na ba léegi ci li nga xamante ne nii <clears throat> mooy la lële al mooy mooy mooy ci waxam yooyu ci riwaay imaamu muslim bi rahmatullah rahmatullahi alayhi yonent bi alayhi salaatu wassalaam di wax naan iqra'u zahrawayn al-baqara wa ali imran fa innahumaa ya'tiyaani yawmal qiyaamati ka'annahumaa ghamaamataani aw ghayaayataan léegi nag mooy mu ne bokk ba ñu xadiis bu gudd la mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne jàngaleen ñaar yi nga xamante ne dañoo leer nañ az-Zahrawayn muy suuratul baqara ak li nga xamante ne nii mooy suuratu Ali Imran ala nabiyyina wa alayhim afdalu salaati wassalaam mu ne ñoom fa innaha mu ne ndax ñooñu moom mooy ñoom ñaar fa innahuma dañuy ñëw yawmal qiyaama bésu pénc bés pénc dañuy ñëw borom bi da leen di def ñépp di leen gis xam nañu ñooy lii nii kii mooy suuratul baqara kii mooy suuratu ali imran ñu mel ni ay niir yoo xamante ne nii dañuy wër di keral ki nga xamante ne nii mooy ku ko doon jàngale kon nag mu ngi noonu nale mu ne woon kon fi nga xamante ne nii mooy kon jàngaleen li nga xamante ne mooy suuratul baqara ci la waxe woon ne fa inna akhdaha baraka wa tarkaha hasra wala yastati'uha al batala kon nag mu ngi noonu le loolu lépp di wane li nga xamante ne mooy gëneeru saar bi le moo tax insha allahu taala dañ ci yemani ndoondale ci li nga xamante ne mooy ngënee li ndax ëpp na lii fuuf waaye walillahi alhamdu wal minna suñu borom tabaraka wa taala di tàmbali mu ne bismillahi arrahmani irrahim bismillahi ci turu borom bi tabaraka wa taala arrahmaani mi nga xam ne moo fees dell ak ci moom lay tàmbale arrahiimi moom mi nga xam ne moo yaatu yërmande mu ne alif laam miim miim loolu lañ ci doon wax waxoon nañ ko ca suuratu qaaf ak yamel ni ñoom walillahi alhamdu wal minna ne daalika alkitaabu daalika wala daalika loolee muy xaraf yooyee alkitaabu ñoo yi nga xam ne ñoom ñooy téere bi ñoo composé téere bi de alkitaabu laa rayb amul gis nga téere bi amul laaray ba fii amul siki sàkka amu amul dara luñ ci sikki sàkka waaye laaray ba fii bu leen ci sikki sàkka de hudan moom de njubu kese la mu lil muttaqiina ñeel ñi nga xamante ne ñooy ñi ragal seen borom tabaaraka wa taala ñooñu mel ni ñu la ko ñooy ñan mu ne alladiina mooy ñi nga xamante ne nii yu'minuuna bil ghaib dañoo gëm li nga xam ne mooy kumpa voilà li leen borom bi tabaraka wa taala di dig di leen wax ay yawmal qiyam li nga xam ne mooy xaw ca bàmmeel ya yooyu yépp yëguñu ko ak tamit li nga xam ne gisuñu ko de ak yi nga xam ne ñooy xewi bu àddina di tukki yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di koy jàngale ci xadiisam yi waaye alquraanul azim daal di koy leeral tamit ci yu bari ci yooyu yooyu dañ koy gëm même bu dee na dunduñu ko mu ne alladina mooy gaa yi nga xamante ne nii dañuy gëm ni nga xamante ne mooy kumpa wa yuqimuuna salaa ñuy taxawal li nga xamante ne mooy julli wa mimma razaqnaahum yunfiquun te li nga xaman ci li nga xam ne moom lañ leen wërsëgal dañ ciy jël yunfiquuna di ci dépenser loolu mooy lan mooy seen alal yi neewuñ ne maa ko liggéey woon maa ci sonnoon kon ma pour man kese la baabun du bay xaw ma baabun du bay kii ba golo du bay baabu di dunde ñoom façon wax yooyu duñ ci ne de déedéet ñoom moom dañuy def képp ngir seen borom tabaaraka wa la di yulli li nga xam ne mooy seen dayok coono ci li leen borom bi tabaaraka wa taala xéewale ci ay amam ñu koy séddoo di ko di ci dimbali ñi nga xam ne moom dimbali da leen a war bu dee nag ñi ñuy ciy jot bu dee farata la yi nga xam ne comme zakat yooyu tamit duñ ci nay bu ko génneem jotee de dañ koy génne li wajhillahi tabaraka wa taala suñu boroom tabaraka wa taala mu ne ñooñu ba léegi mooy walla walladina te ñoom ñooy ñi nga xam ne yu'minuuna ñooy ñi nga xam ne ñoom ñoo gëm bima unzila ilayk ñooy ñi nga xamante ne nii ñoom dañoo gëm te <coughs> mooy ñi alquran nekk njub ci ñoom ci way ragal yàlla yi ñoom lay leeral fii seeni jikkook seeni melo mu ne walladina ba léegi ñooy ñi nga xam ne yu'minuna dañuy gëm bima unzila dañoo gëm taxaw nekk samp ci li nga xam ne mooy gëm li nga xam ne bi ma unzila ilayk li nga xam ne moom lañ la yónni yónni ko ci yow wàcce ko ci yow sayyidina muhammad alayhi salatu wassalaam waaye wama unzila min qablik waaye it gëm nañu li nga xam ne moom la borom bi tabaraka wa taala te moom la ñu wàcce woon ci ñi nga xamante ne ñii ñooy ci yonent yi fi nekkoon te ñu jiitu woon la yonent bi alayhi salatu wassalaam wa bil axirati te ñoom ñii ci hum yuuqinuun dañ ci am kóolute gëm ko gëm goo xam ne infaillible dara manu koo rëngi-rëngee mooy waxi nit ñéeg waxi ate yeeg wuyéefér yéeg naan loolu dañ ko doon wax ay yawmal qiyaam ndax nit ñi dañoo sonnoon di leen révélo di leen gëm looy ajjana yoo xam ne moom lañuy am ëllëg bu ñu muñee fii yooyu du leen rëngi-rëngee de déedéet wow wi laaxirat yi te ca bés bu mujj ba hum ñoom yuuqinuuna dañ koo gëm am ci kóolute ne ni ko borom bi tabaaraka wa boroom yonentam bi sallallahu alayhi wa sallam jottalee ko noonee lay demee suñu boroom ne ulaayika gaayoo yëlee muy gaa yi mel nii ala hudan ñu ngi ci kaw njub